fil baabi raabi'i wa salaasiina ba'dal mi'atayn wa 'an Abii Bakr bni Abii Muusaa al-Ash'arii radiyallaahu 'anhumaa annahu qaala sami'tu abii radiyallaahu 'anhu wa huwa bihadratil 'aduwwi yaquulu qaala rasuulullaahi sallallaahu 'alayhi wa sallam inna abwaaba aljannati taxta dilaali ssuyuuf faqaama rajulun rathul hay'a faqaal yaa abaa muusaa yaa abaa muusaa a anta samicta rasuula allahi sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu alayhi wa sallam yaquulu haadaa qaala naam fa rajaca ilaa asxaabihi fa qaal aqra'u alaykum assalaam tumma kasara jafna sayfihi fa alqaahu tumma mashaa bisayfihi ilal caduw fa daraba bihi xattaa qutil rawaahu muslim rahimahu allahu tacaala kon al imaamu al xaafiz an-Nawawi rahimahullah mu ëndil ñu xadis bi ginnaaw biñ jeexalee suñu jotaay bi ñu génn xadisu Seydina Abu Saïd al-Khudri radiyallahu anhu mu doon 1301 mu ne woon an Abi Saïd al-Khudri radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man radiya billahi rabba wa bil islami diina wa bi muhammadin rasula wajabat lahu aljanna tane mu jeexa walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis mille trois cent deux junni ak ñetti téeméer ak ñaar mu ne waan abi bakr ibn abi musa al-ash'ari mu ne waan abi bakr mu ngi jële ci abu bakr ibn abi Muusa di doomu Seydina Abu Muusa yoo xam ne Abu Bakar la tuddoon ah ta'ala anhu wa ardaahu moom mi ñu ngi koy dóor a gis <laughs> waaw ñu kaa dóor a gis eh, doon nañ gis keneen ku gën a siiw abu burda voilà moom moo gën a siiw ci doom abu muusa abu burda bi nga xamante ne mooy doomu seydina abu muusa ah abdullah ishaq ibn abi <laughs> abu ishaq as-sabi'i nag moom da doon wax bon xam na leen ñoom ñaar ñit ay sëriñam lañu woon ah? muy Ishaq ibn Abu Ishaq as-Sabi'i men maamu ñoom Yunus eh, di baayu Israil eh, Israil non Isra di maamu Israil parce que Israil ibn Yunus di doomu Yunus Yunus mooy doomu Abu Ishaq rahmatullah alayhi moom da doon wax ne moom mii nag Abu Bakr mii eh, afdal min akhihi Abi Burda ah <laughs> mu ne moom mii nag moo gën frère bi gën a suivant ah. waaw muy <laughs> Abu Burda ah <laughs> kon nag mu ngi noonu euh, bon imaam Ahmad nag doon wax ne. da doon wax ne eh, bon doom ji Abdallah nee na man laaj naa sama baay ne ko waa Abu Bakr nabi Musa sami'a min abihi est-ce dégg na ci baayam mu ne lam yasma déggewul ci moom lam non non non non mu ne ma li ma laa yasma voilà pardon mu ne lan moo tere ba déggul ci moom dégg na ci moom kay <laughs> voilà <laughs> voilà kon mu ngi noonee waaw ah. juge la woon comme frère am bi euh, euh, Abu Burda euh, rahimahullah rahmatan wasi'a ku néewooni hadith nag rahimahullah kon mu ne wa an Abi Bakr ibn Abi Musa kon mu ngi jële Abu Bakr doomu Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qaala nee na sami'tu abi mu ne dégg naa sama baay di Abu Musa muy Abdallah ibn Qays al-Ash'ari mu ne wa huwa bi hadrati al te mu ngi nekkoon ci teewaayu noon bi mooy ne woon xare lañu newoon waroon a jàmmaat dem doon lo bon xare la woon quoi <laughs> waaw muy jullit ñi noon yi nee na ma dégg sama baay yaqulu muy wax. waaw ci jamono jooje mu ne qaala mu ne rasulullahi mu ne ndawal yàlla li saa saam nee na inna abwaabal jannati gis nga bunti àjjana yi hein tahta zilaali suyuuf ñu ngi ci roni jaasi yi waaw fa qaala rajulun léegi bi Seydina Abu Muusa waxee loolu ñu ngi nii jullit ñee ngi taxaw war a jàmmaarloog noonu ci xare bi benn waaye daal di jóg rasul haysa al hay'a bokk koo xam ne bon mooy meloom nii ci biti dafa euh, poussière dafa nekk koo xam ne ku euh, euh, mooy mooy mooy mooy ku ku nan laa koy waxe mooy daal euh, ak ak ak ak nii mel na ni nekkul ko toppatoo quoi voilà waaw nekkul toppatoo ay voilà son apparence ak yooyu koo xam ne daal voilà noonu la mel daal rasul hayati daal di euh, ràpp xam nga rasta moo ràpp bu dee yére dañ naan ràpp mais nit koo xam ne mooy defarwul dara affaire yooyu toppatoowul affaire yooyu quoi léegi waaju mel noonu nag daal di jóg meloom nii boo gisee fa qaala mu ne ko yaa aba Muusa mu ne ko yow Aba Muusa dama lay laaj ne ko yow anta sami'ta rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu ne ko yow mii yaa dégg dawal yàlla li sallallahu alayhi mu wax lii ah Abu Muusa loolu de laa lay laaj est-ce yow yaa dégg yonent bi alayhi mu wax lii nga ne moom moo ko wax <laughs> ah qaala na'am Seydina Abu Muusa ne ko waaw da ngaa bëgg a xam ndax maa ko dégg li ma ne maa ko dégg waaw noonu la demee man maa ko dégg ci yonent bi alayhi salaam waa ji afaram affaire am pare na léegi mu def lan hein lan la def après faraja ila ashaabi mu dem ca mbooloo mi nga xam ne moom la àndaloon bi muy ñëw ca xare bi ses compagnons yi yim ñëwal fii ci jihaad bi ci yoonu yàlla mu dem gis leen waaw fa qaala mu ne leen aqra'u alaykum assalaam maa ngi leen di nuyu nuyu bu mujj mooy maa ngi leen di nuyu nuyu aja waaw Allah maa ngi leen di wax aja assalaamu alaykum assalaamu alaykum goo xam ne bu ngeen ko déggee ci man dootu ngeen ko déggati ndax fee may duggi moom fekk faatu fekkuma fa du ma fa du ma fa mën a génnee noonu waaw akbar waaw waaw léegi nag <laughs> bi mu waxee lool summa kasara jaf na say fi nga xam ne fa lay def mbaru euh, jaaseem ni mu daal di koy dam damm fi muy dugal jaas mu damm ko pour wanne dootu ci duggaat génn na ko jeex na xare ba faatu rek fa alqaahu mu sànni ko summa macha mu daal di wuy dox dem ci noon yi di sayfi ah point levé di xare ak jaaseem joojee fa daraba bihi di ci dóoranteeg noon yi hatta qutila bañ faat waaw mu ne xadis bi rawahu soloo na ko ki nga xamante ne ni mooy muslim al imaamu muslim abul xuseyni rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom ko solo ñu ne la xadis bi al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi moom indi na ko ci musnad bi ci ñaari bërëb awwalu musnadul kuufiyyiin xadiisu abi Muusaa al Ash'ari na ko noon al imaamu Abu Iisaa Tirmiziyu rahimahullah am na ko abwaabu fadaa'ilil jihaad an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa dhukira Abdullah anna abwaabal janna tahta zilaali suyuufi voilà foofu euh, la ko indi moom Seydina Abu Musa euh, Abu Isa at-Tirmidhi at-Tirmidhi rahimahullahu tabaraka wa taala rahmatan wasi'a léegi ñu gis gan l'imaamu Muslim kitaabul imaara baabu thubuutil janna lish-shahiid noon buntu bi li nga xam ne mooy suraax yi loolu def baabu buntu subuuti saxat aljanna li shahid aljanna ngir shahid mu ne haddathana Yahya ibn Yahya at-Tamimi wa Qutaybatu ibn Sa'id wal lafdu li Yahya mu jële ko ci ñaari ponkalu sëriñam yu mag moom imaam Muslim mu ne haddathana nettali nañu Yahya ibn Yahya at-Tamimi di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hammaad at-Tamimi al-Hanzali mawlaahum Abu Zakariya al-Manqari mawlaahum al-Khurasani rayhaanatu Nisaabu rahmatullahi alayhi wa Qutaybatu bnu Sa'iid moom mu ngi génn àdduna kañ l'an deux cent vingt-six rahmatullahi alayhi wa Qutaybatu bnu Sa'iid ak Qutaybatu bnu Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ibn Abdillah Saqafi mawla Abu Rajaa al-Balkhi al-Baghlaani rahimahullahu ta'aala génn àdduna l'an deux cent quarante rahmatullahi alayhimaa mu ne wal lafdu li Yahyaa kaddu yi nag sëriñ bi ma njëkk a tudd muy Yahyaa ibn Yahyaa Rayhaan an-Naysaabuuri at-Tamiimiyu ci moom laa ko jële qaala mu ne Qutaybatu eh, kat mu ne kanta Qutayba léegi kon kàddu yi muy indi ci hadis bi sëriñam bu njëkk bi Yaxya la waaye mu lay wax Qutayba moom ba mu leen koy jàngal lan la wax rahimahullah dane hadathana moom dane nettali nañu mu ne wa qaala Yaxya sëriñ bu njëkk bi Yaxya at-Tamimi moom dane axbarana xabaar ni Ja'far ibn Sulaymaan ñoom ñëpp ñoo bokk ñu ko jële muy Ja'far ibn Sulaymaan ad-Duba'i Abu Sulaymaan rahimahullahu ta'ala génn àddina la 178 rahmatullahi alayhi eh, moom an abi imran al-Jawni mu jëloo ko ci abu imran al-Jawni loolu la si yow woon waaye loolu nekkul woon turam Abdul Malik ibn Habib al-Azdi ñii ne al-Kindi la abu imran nag la si yow woon al-Jawni al Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina l'an 123 ci wuute bu bari bu ci am rahmatullahi alayhi an Abi Bakr ibn Abdillah ibn Qays mu jël Abu Bakr ibn Abdillah ibn Qays mu Abu Bakr ibn Abi Musa Abdullah ibn Qays mu Abu Musa al-Ash'ari al-Kufi am nañu ne Abu Bakr mi Amr la tuddoon am ñu ne Amir euh, di frère Abu Burda comme niñ la ko waxe woon rahmatullahi ala al-jami' moom mu ngi génn àddina l'an cent six rahmatullahi alayhi borom Taqrib at-Tahdhib am nay wax nag ci moom mooy borom Taqrib at-Tahdhib imam al-Hafiz Ibn Hajar dane siqa rahmatullahi alayhi waxoon nañ la qaadi la woon juge la woon en même temps an abihi mu jële ci baayam di Abdallah ibn Qays al-Ash'ari at-Tamimi rahimahullah wa radiya anhu di Seydina Abu Muusa ñii ne la 42 la génn àddina ñii ne mukk bàyyi leen wax joojee la 44 am ñu ne mukk bàyyi leen wax joojee la 49 am ñu ne mukk bàyyi leen wax joojee la cinquante am ñu ne mukk bàyyi leen wax joojee la 51 am ñu ne mukk bàyyi leen wax joojee la 52 am ñeneen ñu mujj ne mukk bàyyi leen wax joojee la 53 kon gis nga li nga xam ne wuute bi nga xam ne hmm? Euh, mooy euh, kii quoi moo ci am ak fan la génn àddina tamit daa am ñii ne Kuufa ñii ne Makka ñii ne Sawba la euh, non Sawiya foofu la ay wute la yoo xam ne yu am la ci fan la génn àddina ak kañ la génn àddina gis nga wax yu bari muy Seydina Abu Muusaa bi sahaaba bu wala Ash'ari radiyallahu anhu mu ne qaala sami'tu abi mu ne an abihi kon qaala mon mu nekkoon kon Abu Bakr ibn Abdillah ibn Qays mu jële ci baayam qaala sami'tu abi mu ne dégg naa sama baay di Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu ah, lan la wax qaa yaqul mu naan qaala rasul wa huwa bi hadrati al-'adwi yaqul voilà fekk ñu ngi jàmmaar loo xare lañ nekkoon war a jàmmaarloog noonu gi muy wax ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna abwaaba aljannati tahta zilaali suyuuf fa qaama rajulun rathul hay'a fa qaala ya aba muusa anta sami'ta rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu hadaa qaala na'am qaala faraja'a ilaa ashaabihi fa qaala aqra'u alaykum assalaam thumma kasara jafna sayfihi fa alqaahu thumma mashaa bisayfi ilal aduwwi fa daraba bihi hattaa qutila voilà kon nii la xadiis ah, yi am na xadiis yu nirool ci dund yeneen saa salaam keroog te lool dina ko imaam dina ko indi fii <laughs> jarul koy yàkkam xam nga bunt bi ñu nekk imaam dina fi indi luy wax ci ghazwatu badrin waaye luy wax ci ghazwatu uhudin voilà ah, ghazwatu badr keroog bi nga xamante ne nii bon dina indi tamit euh, kii euh, kii fi ñu woon Haraam ibn Milhaan nijaay Seydina Anas euh, ca euh, Ar-Rajiya te waa ji daal di woon leen dëgg soroxal loolu lépp dina ko indi fii mooy euh, Umayr ibn keroog Uhud kii Badar bi Yonent saa salaam di wax naan ku dugg ci noon yi xeex ak ñoom di ba faatu di yoreb àjjana mu ne ko baxin baxin way yoneen saa salam nga ne lan way baxin baxin way <laughs> ma ne baxin baxin yoneen saa salam ne ko lan nga jublu ci sa wax ji nga xam ne moom nga naan baxin baxin <laughs> am nga baxin baxin bon ci wolof mën nañ ko ëskëy <laughs> mooy ëskëy ëskëy waaw kon loolu mais bon euh, euh, léegi parce que restation woon jóg leen jannatun arduha ah as-samawati wal ard saa salaam ne quumu jóg leen ilaa loolu ci àjjana joo xamante ne keroog Badar la waaw ñoom Abu Jahli la ñu ngi taxaw sa waay jóg leen jëm ci jàjjana joo xam ne arduha largeur bi kese sabaanwaati asamaan yeeg suuf la Umayr ibn al al-Ansari radiyallahu anhu yeneen saa sam nga ne la ya Rasulullah jannatun ajjana joo xam ne ma ne largeur bi nga wax asamaan yeeg suuf yi mu ne ko waaw mu ne ko baxin baxin kon <laughs> mu ne ko waaw lu la yow ngeen waay yeneen saa ah lu dul rek am yaakaar bokk ca ñooy dugg ci ajjana ji nga wax yeneen saa sam ne ko yow bokk nga ci ñoom mu génne ta yam yoroon. koo la mu waxoon dem daal di sànni affaire daal di dem eh, xare ba ni ñu faat ko waaw dugg ci noonu ñoom Abu Jahlin ba ñoom Abu Jahlin faat ko léegi loolu mooy xam nga daa niru kii nii kii du saxaaba waaye daa dégg saxaaba bu ko wax boo xam ne la muy wax dëggu na moo taxit daa leerlu waaw ne ko ndax yaa ko dégg ci yonent bi alayhi salaam <laughs> mu ne ko waaw mu ne ko kon ay <laughs> waaw dem daal di tàggatoo ak ñi nga xam ne ñooy ay mbokkam quoi yi mu fi àndal fii ñi mu gën a ndax ñëpp ay mbokk ñëpp ay julli lañ waaye ñi mu gën a xamee wam yeeg ñi nga xam ne ñoom la fi ñëwal Allahu akbar hein lan la yeneen saa saa wax di lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy inna abwaabal janna tahta zilaali suyuf baabu fadlil jihaad ngëneelu jihaad yeneen tubaab saa saa xamal ne. te xamal ñu ne li nga xamante ne mooy. Euh, waawul abwaabul janna bunti àjjana yi de ñu ngi ci suufu jaas yi léegi nga ne ma waa mais jamono joo xam ne xeexatuñoom jaas yi comme suñu jamono yi bon gars yi ay ay bomb ay kii ay pistolet ay mitrailleur waaye loolu moom sawaay kon ñun ñoonu bokkuñ ci ñun bañ a bokk mooy arme bi ñuy utiliser rek jamono yooyu sayfu lañ doon utiliser te tamit tekkiwul ne même bu nee sayfu mooy ruum ko bokk ci ko koo xam ne xeej la yoroon loolu non <laughs> bañ a bokk <laughs> waaw loolu istiaara la rek hmm? eh, mooy li nga xamante ne nii liñ ci jublu lenn la comme li al imam at-Tibi rahimahullah ne tahta zilalu suyuf mooy kinayatun talwihiyya alhamdulillah ila bi kalimatillah wa nasri diini fa inna tahta zilalu suyuf mush'arun bi kawniha mush'ara ghayru mu'mada summa huwa mush'irun bi kawniha marfu'a fawqa ru'usil mujaahidiin kal madlaat waaw huwa summa huwa ala tasaayuh wa tadaarub fil ma'aarik summa huwa ala i'laa'i kalimatillahi al-'ulyaa wa nusrati diinihi al-qawiim al-muujiba li an tuftaha li saahibihaa li saahibihaa abwaabul jannati kull abwaabul jannati kulluhaa wa yud'a an yudxala min ayyi baabin shaa wa huwa ablaghu fil karaama min an yuqaal aljannatu tahta dilaali suyuuf waaw wa min thumma wa min thumma sallama ar-rajulu ala ashaabihi tasliima tawdii' wa kasara jatna sayfihi wa madaa al-imaam at-Tiibi rahimahullah ci al-Kaashif an haqaa'iq as-sunan rahimahullah mu ne tahta dilaalu suyuuf bi nag loolu euh, mooy dañoo jël luñ àbbu fenn la waxin la boo xam ne ngir liñ ci jublu rek mooy këne mooy ki nga xam ne ajjana mu ngi ca suufu ka nga xam ne day xeex ngir kàddu borom bi féete kaw ak dimbali diineen bi ndax fa ndax li nga xam ne mooy ci suufu ronu ronu ronu keppaaru taxta mooy ci renu keppaar voilà loolu la mooy aljannatu ya euh, buñ ne inna abwaabal tahta zilaal mu ngi ci suufu ronu keppaar waaw mooy ombre boo yëgatee jaasi yi ombre yi keppaar bi muy def ci suufam fala buntu àjjanay nekk mu na lool nag liñ ci jublu lenn la mooy tahta zilaal suyub loolu day wane musharun day yëgle bi kawniha mushhara ne jaasi yi dañ leen di yëkkati nekkul xayru muhammada nekkul luñ dugal ci seen bari waaye dañ leen a yëkkati waaw yëgati ko fawqa ru'uusil mujaahidiin mu tiim bopp ñay jihaad mel ni ay parapluie ah ba pare nekk loolu mu ne loolu mooy dóorante jaasilaak noon yi war ak dóorante fil ma'aarik waaw ci xare yi mu ne loolu nag ngir lan la ala i'laami kalimatillahi al-ulya kalimatillah al-ulya ci kaw yëkkati kàddu yàlla gi nga xam ne mooy gi kaw ah voilà wa nusrat diinihi ak dimbali diineem al bi nga xam ne moo jub ba pare te loolu mooy li nga xamante ne mooy al muuji ba mooy waral ñu ubbil waa ji dekk gi nga xam ne mooy mujaahid bi jihaadkat bi ajjana bunti ajjana yépp ba pare nag ñu woo ko ne ko duggal nag bu ci neex mu ne te mooy li gën a jot ci ak teraanga ke buñ ne waxoon aljannatu tahta zilaali suyuf waaw kene jaat jana mu ngi ci suufu ronu Euh, euh, euh, jaas yi mu ne nag ci loolu ah ah loolu moo tax yeneen saa sab waxi ko noonu ne aljana mu ngi ci suufu roomi suufu keppaaru jaas yi mu ne lool moo tax nit ki bi mu xamee lool laaj ñu ne ko waaje Seydina Abu Muusa ne ko sii sii maa ko dégg yeneen saa salaam mu dem nuyoo ak ay bokkam nuyoo goo xam ne moom lañ naan ajir waaw nuyoo euh, bon de toute façon yéen dootu ngeen ma fi gisati duma leen gisati faatu jeex na <laughs> voilà kon loolu en tout cas mbir mi lenn la euh, mooy day bëgg a wax ne comme li al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullah bi muy sharah hadith bi ci al minhaj rahmatullah alayhi mu ne inna abwaab al jannati tahta dhilal as-suyuf qala al ulama mu ne loolu kàddu googu que ne àjjana mu ngi ci ronu keppaaru jaas yi mu ne boroom xam-xam yi nee nañ maanaahu innal jihaada maanaam mooy jihaad wax hudur marakatil ak fekke bërëb bi nga xam ne ca lañuy ñuy xaree tariqun ilal janna wa sababu duxuliha yoon la bu lay yóbbu àjjana te sabab la échelle la ngir nga dugg àjjana loolu la waaw loolu la te mooy. lëkkaale mag suñu bunt bi que ne ngëneelu jihaad mooy buntu la day ubbi buntu àjjana te tamit mooy yoonu direct la ngir dem àjjana lu jihaad waaw kon mu ngi noonee léegi nag waa ji daal di kon loolu mooy lëkkaale ma bunt bi léegi leneen luñ ciy jàng ginnaaw loolu mooy euh, lii may niroog li Seydina Salmaan waxoon keroog radiyallahu anhu ci bunt bi ñu nekk ba léegi hadith 1291 wa an Salman annahu radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ribatu yawmin wa laylatin khayrun min siyami shahrin wa qiyami wa in mata fihi jara alayhi amaluhu alladhi kana ya'malu wa ujri alayhi rizquhu wa amina al-fattan hadith boobu imam Muslim solo woon Seydina Salman du dafa romb gaa yi nekk ci suruur yi quoi ci foofu di garder mbir yi noon yi jàmmaarloog noon yi fañ war a mën a jaare léegi mu leen di soññu di leen wax naan ko ne ko ndax duma la xamal te leen jiite woon li nga xam ne moom la yeneen saa salaam wax ah mu ne waaw mu ne ko ribaatu yawmin dégg naa yeneen saa salaam mu ne takku benn bis walay la guddi ah xayrun moo gën min siyaami shahrin ci woor weer wa qiyaami ak taxaw woor bëccëg yi di taxaw guddi yi di naafila bu dee faatu na nag dañuy dawal sa pay ya nga doon jëf waaw ba pare dinañ la muccal ci fitna yi li nga xam ne mooy qabru